rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi sittiin ba'dal mi'atayn kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëw fi ñu yemoon ci suñu tool bi ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa téere bii di wax mbir yi nga xam ne dañu koo xaraamal dañ koo tere chapitre biñ ci tolloon muy chapitre deux cent soixante mu ne woon baabu tahrimil kadib eh, boo fàttale ko ñu ngi hadith sayyidina mawlana samuratu ibn jundub radiyallahu taala anhu di mujjeelu hadith ci bunt bii mais muy hadith bu gudd comme niñ ko gisee boobu ba léegi jeexagul muy hadith mille cinq cent quarante six ci suñu jotaay bii ñu génn nag jeexaloon nañ masala yi nga xam ne ñoo laaj lool eh, fi nga xam ne fa lañ toll mooy bi nga xam ne ci lay wax ne góor googee ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñaar ñooñee eh, àndoon ak moom ci géntam gi nii moom alayhi salaatu wassalaam te ñu wa mu gis ay mbir yu yéeme borom bi won ko ay mbir yu yéeme mu laaj leen ñu naan ko intalik intalik toll nañ fi nga xam ne ci lañ koy leerale mbir ñu ngi yemoon nag fi nga xam ne mooy góor gu nga xam ne moom la gisoon ca biir jardin ba njool sa kaw ba pare mu am ay xale yoo xamante ne ñoo nekk ca wetam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñu ñooñee nag nga xamante ne gaa ñaar ñooñee laaj ko ne ko ne di ko leeral ne ko gone yooyee alladina xawla fa kullu mawludin mata ala al fitra wa fi riwayati al barqani wulida ala al fitra voilà mu ne ñooñee ñooy ay góor lañ ay xale lañ yoo xam ne ña nekk ca wetam nga gis leen te masoo gis xale yu bare noonu ñoom ñooy képp koo xamante ne dafa juddu ci kaw dafa faatu ci kaw fitra ci riwaayu al imaam al Barqaani moom nag waxuñu woon kañ la faatu mu imaam ad-Daaraqutni la voilà rahimahullah moom nañ la Xawaarizmi la mais ginnaaw gi Baghdad fa woon du qad raxala nag mooy daal dinay kii laxas na ci dëkk yu bari moom al imaam al nekkoon boroom xam-xamu xadiis boo xam ne bu siiwla la rahimahullahu ta'ala rahmatan Euh, génn àddina quatre cent vingt cinq euh, quatre cent vingt cinq voilà année trois cent et trois cent trente six la gane àddina génn àddina l'an quatre cent vingt cinq bi euh, madinati Baghdad radiyallahu ta'ala wa rahimallahu ta'ala anhu léegi mu ne ci riwaayam wulida alal fitra mooy bépp gone goo xam ne daal dinay juddu ci fitra mu ne fa qaala ba'dul muslimin lenn ci way jooy julli jëna ne woon foofee ne ko ya rasulallah waaye ndawal yàlla la saa saa waaw laa lul mushrikiin doom doomu yéeféri nag bokkaalekat yi fa qaala yoneen rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla saa saa ne waaw waaw laa lul ak xale yooyu ak doom yi li nga xam ne mooy mushrikuuna yi masala yooyu lañ ne woon walillahi alhamdu wal na gisoon nañ wax yi nga xam ne fukki wax yi ci am ak li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo gën a dëgër mooy kene li ay xamante ne nii boo bëggee jël benn xadis bàyyi beneen bi rek mooy beneen bi na taxaw sa kanam mooy li nga man ngir boole lépp mooy bu ci nekk lépp loolu xadis yu wér yi wax noonu lay deme sauf que ñooñu daa am cas yu particulier yu muy wax mais du ne rek euh, voilà euh, bii ñoom ñëpp ajjana lañ jëm d'un walla nga ne ñoom ñëpp safara lañ jëm d'un coup parce que xadis bi day wane ne ñëw ne ñoom ñëpp safara lañ jëm alors que rasul sallam fii bi ngay xam ne ci lañ ko laaj ne ko waaw wa awlaadul mushrikiin waa doomu mushrikuuna yi nag mu ne woon waaw xale yooyu bokk nañ wa awlaadul mushrikiin waaw waa doomu mushrikuuna yi lii mu leen ne te loolu wax nañ la ay xabaar la <laughs> nekkul loo xam ne nas mooy que ne waaw gisoon na leen foofu après yàlla dindi na leen fa déedéet du loolu. loolu nag leen kese la mooy lépp lu yore saa salaam nettali noonu la nekke waaw waaw bu wutee ñun ñoo jàpp ci suñuy xel ne daa wute waaye dara wute wuti sauf que alayhi salaatu wassalaam da fee wax ñoo xam ne. di mel ni lu mu généraliser mais di wax benn cas ci cas yiñ la waxaloon loolu moom ngay dégg xadiis yi sinon noonu képp nga ci mën a génne waaw laa maxaala amul leneen waaw parce que boo nootaree ne àjjana lañ jëm nan ngay def ak xadiis bu mel nii non non non xadiis yi nga xamante ne ñoo doon wax ne seeni baay lañuy topp waaw waaw ak tamit xadiis bi ne doomu kii boobu xadir faatoon moom tubi'a des koo kaste ba nga xam ne mooy ci yi ak ndax loolu manoo lool rek nga man mooy boole leen voilà ndax bu boobaa doomu kii xadir ko mu faatu woon dañ koo kaste woon mu nekk yéeféer te lool bi nekkee gone la waaw noonu ne rek mooy bu nekkoon mag <laughs> dañ koo faat voilà te lu ñu kaste woon ci kéeféer ci moom ak yi nga xamante ne nii sayyidatu Aisha na woon ay waay waay picc mi waay ci àjjana yi waay moom da xamul lu bon sax ba koy def saa sam na ko xayru daalika ya ba ya ba ya Aïcha waaw est-ce que len yow Aïcha waaw loolu waxoon nañ ci walillahi alhamdu wal am na kii buñ doon wax mooy imaamu Nawawi bi mu naan bon amaana amaana amaana yooyu bañ waxoon la règle bi inna dalila <laughs> dalil moom bu dee noon nga ko bëgg a jàppe moom waaw la tatarraq alayhi ihtimal mooy ay peut-être ak lu da koy dugg wa batala bihi al istidlal waaw manoo ci sukkandikoo waaw loolu lu leer la eh, te ñeneen ñi mooy eh, kiiwu xadir biñ la wax sànq alayhi salaam xale ba mu faatoon loolu day appuyer loolee même bu dee ne après hadis boobu dëgër na ba ba boppam mais buñ nee nañ ko tegee ne dañ ko bàyyi ñun ñëpp waaye lii hadis boobu day dëgëral wàllu woowu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a continuer ñaar ñi nga xam ne ñoom la yeneen saasam àndal di ko leeral ba léegi ñi nga xamante ne ñoom la gis waaw mu ne ko nag fii kon lii la mu ne wa amma fii la ñu war a jël tey ndaal al qawmu alladina kaanu kanta gaa yi nga xam ne ñoom dañoo nekkoon shatrun minhum hasan am benn wàll ci ñoom daal di rafet lool waaw <laughs> waaye wa shatrun minhum qabih waaye mu am wàll woo xam ne ci ñoom baaxut yitu baaxut te ñooñee nag ñooy ñan mu ne mi eh, fa innahum qawmun ñooñ ñooy ay nit ay nit lañ yoo xamante ne nii eh, ñoom lii mooy seen bi xalatu dañoo njaxas waaw dañoo njaxas dañoo jaxase waaw dañoo jaxase lan lañ jaxase amalan saliha jëf ju yiw lañ jaxase wa axara ak leneen loo xam ne sayyi'a bu baaxul mooy ñoom ay jullit lañ euh, mais dañuy def dañu yor ñaari côté yi mooy di def ay ñaaw kéef di def lu baax nga ne ma bee loolu mooy ñëpp ñu ne la non loolu mooy bu ci nekk rek dañ cee nekk ñoo xamante ne euh, am nañ ci luñ ci ràññee ko waaw waaw ñu ngi def lu baax de waaye nag a ah, boo leen gisee ñu def lu baaxul dañ mooy lu baaxul tamit dañ koy def ah. loolu la nga ne loolu mooy jullit ñëpp waaw ah xanaa yeneen saa saa waxuloon ne kullu bani aadama xata <laughs> wa xayrul xattaa'ina at-tawwaabuun waaw doomu aadama yépp ñooy def ay juumte waaw te gën ci ñoom nag mooy ñi nga xam ne bu ñu defee dellu ci seen borom dañ naan li ñii nag loolu mooy seen ñoom eh, eh, dañ cee ràññeeku woon ci wàllu ñaar yëpp waaw de toute façon xam nga ne ñi nga xam ne ñoo gën a jege yàlla ñoo ñoo gën a néewle te dinañ àgg foo xam ne sax mooy loolu dootu roonati ci ñoom liñ naan bàkkaar waaw xam nga ne ñooñu yemuñoo ki nga xamante ne ah mu ngi góor góorgóorlu waaye nag ah waaye nafsu al am nafsuhu al am ammaara bi suu bakkaram bi nga xam ne moo koy digal lu wuteeg loo lu baax mu ngi ci moom tamit di ko pousser ci beneen côté bi waaw waaye li am solo mooy kooku nay tuub di dellu ci boroomam waaw te mu bañ di justifier yu ñaaw yi muy def non borom bi la man lu ma ci man ma ci dara yàllaa mu bind ba pare forcé ma ci bàkkaar ni ah, non loolu loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a gaaw saway kenn du ko wax loolu xanaa xamoo ne sibhu loolu loolu ci bracelet ci kéefër mooy di def salu bon ba pare naan yàllaa ma ci xiir moo tax wax jooj nañ koy moytu ñun wolof yi ah. waaw ñoom daal doo gis ku nekk ci lu baax bañ ne yàlla aku ci xiir waaw moom kay jàmbaare dim jàmbaare waaw manal woon a ñàkk a demee nii moom kay ay effort am c'est des efforts qui paye ban effort kii paye <laughs> léegi nag bu nekkee ci am naanum sàngara <laughs> waaw ak yoo xam ne baaxut gars yi ne ah moom de ci lii la ko yàlla xiir la <laughs> hawla wala quwwata illa billah léegi-léeg du ñu bàyyi xel sax dañuy fekk rek ñuy wax ñuy wax déedéet jullit waroo nekk in maa yeneen saa salaam nee na laa takun ahadun minkum in maa waaw bu kenn ci yéen nekk ab benn wii ak tamit ab al toppeeg toppaatekat lu waay def nga def saa nga xool est ce que lii nii jaadu naan jaaduwut loolu la yonent saa salaam tere boo demee ci réew ñépp def yaramu neen defal yaramu neen niil déet damay xool est def yaramu neen loolu lu baax la am ndax dëppoo na ngërëmu yàlla wëli dén loolu ngay laaj ndax inil muriidu laa yuriidu abadan ghayra ridar rahmani haythu qasada ni ko acheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim waxe waaw mooy ki nam ma dem ci borom bi dara warul la nekk souci ak namm-nammam lu bëgg lu dul lu dul lan ridar xam ne mooy tax moom mu jote maa yuballighuhu rida rahman la koy jotale ah mu yàlla lool lay tànd jëm jeex na fu mën di jublu loolu mu war a mel amul ñëw nga ci dëkk bi ñëpp di mooy deret mooy yàlla gi léegi yow bon bu fi nekk def leneen parce que boobaa affaire u ngistal te mu duggaale ci comme si yow da ngay ñëw di def loo xam ne ñépp di def lii nga bëgg a def leneen ñoo bëgg a démarquer wu tout le temps non waaw démarquer wu ci lu bon loolu daa de lool lool lay jaadu nga naan la waaw léegi nag dinañ la mën ba kay <laughs> yi alayhimu salaatu wassalaam ba ñëwee fekk seen seen i ñoom ci ci biir est ce que duñ def dañoo démarquer wu yaa qawmi in eh, fashhadu anni bari'un mimma ta'malun waaw seede leen la wax mu leer nañ kene man bari un damaa démarqué wu damaa démarqué wu damaa set set set set set bokk maag re waaw loolu moom il faut que ça soit la wax ci li nga xam ne mooy ñaaw yi nga xam ne moom ngeen dëkki waaw di ko def yëg leen ne man dañ naa ci waaw loolu mooy li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo jaadu waaw mooy li jaadu mais ñëw rek nekk inna anoon ab al toppe ah lu waay def nga def tanaan ah manuñoo def neneen lu manuñoo def neneen da ngaa di wala lan ah da ngaa wéru di wala lan waaye yow <laughs> déedéet doo ko def waaw da ngay démarqué wu waaw nee leen moom inni bari'um mimma ta'malu boo ko defee nag ah lu fi yàlla mi tax nga démarqué wu ci ñoom ci moom ngay wàkkeeru du si sa xawlaak sa xuwa de sa xuula de amoo ci dara yàllaa am wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin Allah yaayu am solo inshallah inshallah dégg naa dimbu walillahi alhamdu wal minna al-cheikh al imam Ali Hudayfi di ko jàng ci moom la doon ci ci ci géebi waaw akbar <laughs> ay yii la doon la doon jàng waaw fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar fatakuna min al-mu'azzabin wa anzir 'ashirataka al-aqrabin waxfid janaahaka liman ittaba'aka minal mu'miniin fa in asawka faqul inni bari'un mimmaa ta'maluun Allah wa tawakkal 'alal 'aziizir rahiim alladhii yaraaka hiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin ani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna hafidahu llahu voilà waaw wa ayyadah wa qul li jamii a'immati almuslimin waaw te yal na leen borom bi dëgëral teg leen ci li nga xam ne moom la yonent saa sallam nee woon amin kon loolu dafa am solo quoi il faut pas ñu nekk ñoo xam ne ay déconnekat la ñuy doon déconnekat mooy <laughs> yi def nga yu bon ba war a daan xalaatu jabar yooyu dañ leen ñun dañ ñoo forcé ci mbir mi mënuñu ci dara waaw reconnaître gis nga boo mela boo dee jàmm de toute façon yow boroomi wàññeeku nga te ki moom mooy ki mat yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid waaw yéen nit ñi yéen a aajoroo seen boroom laa wax ndax matu ngeen waaw boroom bi nag mooy ki mat aajowul soxlaalul kenn dara te moo njëkk a sant boppam sant gi ngeen koy sant yokku ko te wàññiwu ko dara bu ngeen ko defut waaw moo tax ñii nii leen sauvé ndax yonent saa salaam gars yi dañ na ko noonu ñi gaa yooyu ñoom euh, ay nit lañ yoo xam ne nga xam ne seen wàll wi dafa rafet seen beneen wàllu wi ñaaw mooy ñoom dañoo jaxase xalatu amalan saliha wa axara ñu jaxasee yu baaxul yu baax ak yu baaxul boroom bi jéggal na leen bay allahu akbar waaw allahu akbar moo tax hmm. wa axaruuna i'tarafuu bidunuubihim xalatuu amalan saalihan wa axara sayyi'an asaa Allahu an yatuuba alayhim inna Allaha gafuurun rahiim. ca suurat Tawba Allah xaalu ñooñ lay wax nii ñii ñaar ñii di wax yoneen saa salaam moom lay wax ca aaya boobee aaya 102 borom bi ne wa axaruna am na yeneen gaay yoo xamante ne nii i'tarafu ñoom reconnaître nañ gis nga bi zunubihim ci seen ñaawteef yi ñu def lii moo la war a jàmm nekk ci ñun matoo dellul ci sa borom reconnaître ko ne man ah borom bi manuma mat tamatuma waaw lu ma mën na def ci sa kanam manuma mat ça n'existe pas loolu mbir la moo xam ne manuma ko jote ci sa kanam waaw wa axaruna tarafu reconnaître nañ seenu gàttañ lu ci seen xaq borom waaye yi nga xam ne sax xaq yoo xam ne ñoom seen bopp sax lañ ko amal yu ñu matalul waaw ñu reconnaître seen ricc ricc seen bakkaar yi nga xam ne moom lañuy def xalatu dañoo seen amalan jëf saalihan yu baax wa axara yeneen sayyi'a gis nga ñooñu asa llahu an yatuuba alayhim te asa yooyu comme li Ibn Abbas wax loolu day nekk yu yàlla yi bu ko waxee wër ngi lay non loolu nekkul ay peut-être ah, ah non non an yatuuba alayhim mooy borom bi dina ko def waaw <laughs> allahu akbar dina leen jéggal xam nga lii muy doon wax eh, am nañu ne ci Seydina Abu Lubaba Bashir ibn Abdul Munzir ci moom la wàccoon radiyallahu anhu loolu taxuñoo jóg mais c'est juste pour wax ne ah yooyu moom lii lay wax waaw inna allaha mu ne borom bi ghafurun aji yërë jéggalaa koon la rahimun yërëmaa koon la akbar kon lii mooy li am solo liñ lay wax i'tarafu bi dhunubihim dañu reconnaître seen njuumte ce n'est pas une honte xanaa xamoo ne ci sa kanamu seigneur bi la bind nekkal nekkal képp koo gis ak koo yaakaar kooku te loolu jaamu yàlla la ñëw ci moom di reconnaître sa gàttañ loog say bakkaar borom bi daa bëgg lool moo tax xam nga lu ñu naan mënoo ci kanamu borom bi loolu mooy dëgg mais boo waxee loolu ñëw ci boroom boroom bi day mel daal déet yow sama jaam déedéet waaw yow kay lii c'est que li la dal man maa ko dogaloon ci yow waaw kay man maa ko dogaloon ci yow man nii sa boroom maa dogaloon ci yow lu jiitu kene <laughs> lii di ko def waaw kon nag loolu ba pare nag borom bi teggi lool ne ko loolu man la man la man la yow doo ci dara waaw moo tax keroog bi nga xam ne yeneen saa salaam <laughs> yeneen saa salaam dañoo nettali xadiis bu yéeme te doy waar bimu ne ihtajja Adamu wa Muusa <laughs> Seydina Muusa alayhi dafa dajeek Seydina Adam quoi alayhi salaam alayhi nag bon mu koy def ay di waxtaan ak moom bon du waxtaanu kii mais xaw a reproche xaw daal <laughs> ah yow daal lii yaa ko def nangam ak nangam ah. fa qaala lahu Muusaa <laughs> Seydina Muusaa alayhi Adam ne ko Adamu yow Adam alayhi salaatu wassalaam anta abunaa yow de yaay suñu baay xayyabtanaa de wa axrajtanaa minal janna de <laughs> waaw ñun daal ah ah suñu baay de baay yow. noo mën a defe nag buñ génn àjjana nan nga def ba génn ñu àjjana noonu <laughs> ah ñun ne woon foofu doon na baax de yaa ñu génn àjjana de waaw qaala lahu Adam xoola li ñuy wax <laughs> wax la boo nee boo reconnaître sa sa li nga def ci sa kanamu borom borom bi daal la déedéet loolu maa ko bindoon ci yow xoola Seyna Adam qaala lahu Adam Seyna Adam alayhi salaatu wa salaam Seyna Muusa ah waaw. <laughs> ndax dañoo bokk jamono xam nga ne bokkuñ jamono waaye <laughs> waaye Seydina Adama ak Seydina Muusa alayhi salaam ngay laaj naan fan lañ war a mën a gisee di waxtaan dañoo bokkoon jamono xam nga ne bokkuñ jamono <laughs> mais da ngaa foog ne yonent alayhi salaam ñoom bu ñu bu ñu leen dencee rek jeex na déedéet dañuy dund. yaakaar ne euh, bañ leen dencee ñoom ñëpp a waaw buñ génnee àddina ñoom déedéet yow xamoo wallahi mooy en tout cas borom bi yow nëbb na la ci maandu lu rëy rëy rëy rëy yonent yàlla bi saa saam loo xam ne boo ko gëmoon wallahi di nga daj ci sa xol di nga gis ci lu leer nañ ay xeetu xam-xam yoo xamante ne yaakaaru ko woon a am waaw ndax ñooñ ku tegginoog ñoom xam seen gëdd am lu la yàlla wal nga jàppe ko noonu gëme ko noonu borom bi day la yam day dévoilement bi mu lay defal dina la xamal loo xamante ne non ndax yonent yàlla bi saa salaam nekkul bu ñu leen faate bu ñu leen moo tax yoneen saa sallam ne man bi may bi muy isra gis nga yonent yi mu dajal pourtant denc nañ leen mu ne romb Seydina Muusa ci xabru muy julli romb na Seydina Yunus alayhi salaatu salaam ci benn mbaam muy talbiya <laughs> waaw gis yonent yi alayhi salaatu salaam hmm? eh, ci asamaan si ñu fa gis ah, bi aadamin marra Isa Yuusufin wa Xanuuxin tumma Haaruna Muusa wal abir rahimi waaw noonu la ko euh, Seydi Alxaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki wax waaw Seydina Adam ma mu gis ca kaw alayhi salaatu salaam ni ñuy wax nii waaw teg ci kan Isa Seydina Isa alayhi salaatu salaam dafa wax Isa kese waaye keneen a ngi ci woon muy Seydina Yahya waaw nasaraan bi naan ko Jean Baptiste waaw alayhi salaatu wassalaam waaw ah bi aadamin marra Isa thumma Yuusuf Seydina Yuusuf ah waxanuuxin Seydina Xanuux waxoon naa la kan mooy Seydina Xanuux alayhi salaatu wassalaam foog naa jarul ma lay préciser mooy Seydina Idris man damaa baax ko ara waa ah summa Haaruna ginnaaw gi Seydina Haaruna Muusa grand frère wala petit freeram am ah Muusa alayhi salaatu wassalaam wal abir rahimi ka mujj nag muy baay ji nga xam ne moom lañ gisoon ci garab gi fii ca tool ba ca biir xale yi wër ko muy Seydina Ibrahim baay bu bari yërmande bi radiyallahu alayhi alayhimu salaatu wassalaam du ñooñu gis na leen foofu ba pare wàccaat ci suuf gisaat leen jiite leen ñoom ñëpp ak malaat yëpp yonent yu yàlla yónni kon loolu daa leer ah voilà loolu daa leer léegi kon mu ñu daje léegi Seydina Muusaa def reproche Seydina Adam Seydina Adam ne ko alayhim asalatu wassalam fa qaala lahu adam ya Muusaa istafaaka Allahu bi kalaami gis nga ni Seydina moom li mu def ni mu def ak ni ni Seydina eh, <laughs> adam ni Seydina Muusaa ak Seydina adam mooy rien ku nekk ni mu ubbee dialogue-am rek nga ciy gis <laughs> eh, ni mu demee quoi Seydina Muusaa xam nga daa commencé na ko yow yaa adam anta abuna xayyabtana wa axrajtana min aljanna <laughs> yaa suñu baay ah dëgg lañu yaakaaroon daal des foofu daal loolu daal daa mel ni da nga koo deñal quoi te tamit génn nga ñu àjjana <laughs> Seydina Adama alayhi salaam ne ko yaa Muusa ne ko yow Muusa alayhi yow de istafaaka Allahu bi kalaami Allah yow de yàlla moo la tànn xoolal mu ngi koy wax nii lii ko yàlla defal moom la commencé <laughs> Seydina Muusa lu mu commencé mooy reproche la nga xam ne mooy yow yaa ko def tax nekkuñu foofu quoi <laughs> mu ne ko yow de borom bi dalaa tànn. Allah waaw minal mustafayna al axyaar la bokk saa yi <laughs> alayhi salaatu wassalaam bi kalaam yi ak kàddoom wa kallama allahu Muusaa takliima la koy wax noonee <laughs> alayhi salaatu wassalaam wa xatta laka bi yadihi mooy mu bindal la tawraat ci loxo boppam waaw ne ko loolu lépp muy ay jagle yum la defal ay gëneel yum la defal waaw léegi dama lay laaj atalumuni ala amrin qaddara allahu alayya qabla an yaxluqani bi arbaina sana ndax dang may ŋaññe ndax dang may reproché waaw mooy reproché waaw mooy yaa def lii yaa def lii lu tax nga def lii lu tax waaw loolu danga ma koy danga ma koy def ci mbir moo xam ne yàlla da koo dogaloon ci man laata mu mooy bind quarante ans avant <laughs> yeneen bi alay salaam daal di joxe jugement bi ne fa hajja aadamu muusa fa xaj Adamu Muusa Seydina Adam alayhi salaatu wa salaam abuna alayhi salaatu wa salaam daal di yeey mooy Muusa ci boppam xam ne Seydina Adam nag yeey na ko <laughs> mooy mu ngi koy reprocher loo xam ne xam na ne Seydina Adam bokkul ci ñi nga xam ne alayhi salaatu wa salaam yonent yi xaasaahum dépassé nañ lool waaw liñ doon mooy kaa yiñ doon wax léegi def lu noonu ba pare naan yàllaa ko dogal non moom waxul ne yàllaa ko dogal ci lool mooy. moom da ko reconnaître moo tax boroom bi nee na moom eh, eh, summa taaba alayhi ginnaaw gi boroom bi daal di koy indi ci boppam mu jéggalu borom bi jéggal ko waaw kon kooku <laughs> kooku gis nga moo tax mu ne ko nag lool nag ci kaw loolu ko borom bi xamal ne ko jéggal naa nag yooyu ci loolu la na ko waaw man loolu nga xam ne boroom bi nee na moom moo ko dogal ci man te xam nga ne moo ko dogal ci man tam loolu ndax danga ma ciy jàpp ci loolu. yeneen saa salaam ne fa xajja Adamu Muusa waaw Adam nag daal di yeey waaw li nga xamante ne ah mooy Seydina Muusa nag <laughs> ki nga xam ne borom bi na ne summa jtabaahu rabbuhu fa taaba alayhi wa hadaa <laughs> Adam alayhi salaatu salaam ginnaaw da borom bi daal di koy bijji rabbuhu boromam. ñi nga xam ne moo ko yar moo ko nekkal di toppatoo ay mbirum A ba Z moo ko tànn malgré la nga xam ne moom la ko woon mooy lekk garab ga dam defoon te borom bi ne woon bu ko def ndax xikma yu bo yoo xam ne borom bi xam na ko te wane na lu bari léegi ñun am na luñ ci xam fa taaba yi borom bi delloo ko ci boppam waaw mu tuub waadaa mu gind ko waaw kon kooku waaw moo yeneen saa Moussa loolu lépp c'était juste pour wax ne ñi nga xam ne ñii boo ma nee bon doomu aadama yëpp ay def bàkkaar ah ah def lu baax na ne la non bokkuñu ki nga xam ne day def bàkkaar reconnaître ne juum na tey nekk tamit ci lu baax kooku la boroom bi ñoom ñoo nekk nii waaw mais kantaa ki naan waaye ah, wala ki nga xam jàpp na yàlla sax amul léppam di bàkkaar yéefir bi nga xam ne moom nokki gum nokki alayhi la hujjatun alayhi la mooy xéewal gi la yàlla defoon yow fa am na wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewalu borom na ko waxtaan defoo ci dara lépp nag war a nekk nag ay ay ay mbugal yu këpp waat ci kaw waaw wal iyaazu billah léegi kon al imam al al al ah, kon moo jëm lii moo jëm ci côté bii nii nga xam ne mooy nit noonu la boo nekkee ci lu baaxul bul ne man j'ai perdu c'est perdu c'est pas perdu bu kenn déglu façon nit yooyu di désespérer nit ñi ci yërmande yàlla ginnaaw borom bi waxee ne eh, yaa ayyuhal ladina qul li ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a waxal yow yonent saa sam sama jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci seen bopp mooy ci def loo xam ne jaaduwul waaw fa ma leen yemle woon dépassé nañ ko malgré lu ñu dépassé dépassé laa wax nee leen laa taqnatu bu nit ku rey quatre-vingt-dix-neuf la rey borom bi jéggal ko dugal ko àjjana ci tuub gu mu tuub te defagul dara lu baax lu du tuubam googu ak di dox ngir dem fa muy tuube fa muy fa muy loolu la ngir mën a sori lu bon la kook la borom bi tuubal nan ngay xalaat keneen nangu tuuba waaw kon nag affaire bi euh, nañu relativiser te xam ne yërmande yàlla dafa yaatu bu kenn di désespéré wu comme ni borom bi wax mais yéen bu leen désespéré kon bu leen désespéré wu kon tamit ñiy jàngale ak ñi nga xam ne ñooy wax ci diine yooyu bu ñu désespéré woo nit ñi malgré bàkkaar bu ñu mën di nekk ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla dafa yaatu kon loolu la te loo def def lu ñaaw yow li am solo rek mooy ñëwal ci buntu yàlla reconnaître te ne def nga lu ak euh, lu dul noonu ak xol bu sell borom bi dina la jéggal moo tax yeneen saa saa waxoon gisoon nañ xadiis boobu al aidu ala dhanb ki nga xam ak mooy ki nga xamante ne Eh, day def bàkkaar daal di tuub ñëw ci boroomam tabaaraka wa la dellu ci moom daal di koy reconnaître daal di tuub eh, eh, kooku bokkul koo xam ne dafa musir waaw koo xam ne dafa tëb dafa dafa dafa dafa sax wuy waaw wuy wuy continuer ci bàkkaar waaw même bu dee ne dellu na ci bàkkaar boobee soixante-dix fois ci jour bi comme ni ko al imam Abu Dawud solo woon kon loolu lu am solo la quoi waaw waaw kon nag mu ngi noonu léegi mu ne xadis bi kon rawahu solo na ko al-Bukhari daal imaam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala léegi bala ñoo ñëw ci kii bi taxrij bi mooy kii imaam an-Nawawi daa am lañ ci teg mu ne wa fii riwaayatin la am na beneen noo xam ne nu mu ko soloo la moom al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdiz al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah mu ne nii la ko yoneen saa sa waxewo dana ra'aytu laylata rajulayni atayaani waaw dana gis naa ñaari góor yoo xam ne dikkal nañ ma biig fa axrajaani biig nag mooy guddi voilà mooy guddi gi fa axrajaani ñu génn ma ila al ardil muqaddasa ca dëkk ba nga xam ne moom la borom bi daal di sellal summa dakarahu ginnaaw gi mu tudd xadis bi wa qaala mu ne fantalaqnaa ila naqbin mithla tannuur ñu dem ci benn naqb mooy loo xam ne dañ koo bënn fenn waaw loolu kum ngëndum trou <laughs> waaw ngëndum trou boo xam ne loolu mooy naq bu waaw waaw loolu mooy naq ba mooy loo xam ne dañ ko ab ab excavation naa noonu la ko euh, tubaab bi di waxe waaw orifice la boo xamante ne excavation la koy waxe bu ma juumal boo xam ne mooy benn ngandum comme nga ji ci suuf si nga gis ngandum pax muy fer na waaw léegi nag mu ne misli at mel ni ab waaw boo xam ne mu ngay jax-jaxi alaahu kaw ga dayiqun dafa xat wa asfaluhu kanta ci suufam waasi' dafa yaa waaw moom xanaa mën nañu wax comme iceberg la xam nga iceberg dañ naan li ci biir moo gën a rëy li feeñ <laughs> mooy suuf ca suuf dafa yaatu mais looy gën a dem ci kaw muy comme pyramide yi yaa gis pyramide yi ah al ahram bi Misr <laughs> Giza <laughs> ah nga xam ne mooy pyramide yi nga xam ne mooy ci suuf da ngay gis suuf moo gën a yaatu looy gën a yéeg affaire bi di point di di xat ba ni nga xam ne lay sewe ca kaw mbir mi nag noonu la mel loolu lay wax ne daa xat ca kaw nii ci suuf moom dafa yaatu moom léegi nag mu ne fa ida ba pare mu ne yatawaqadu tahtahu naar mu ngay naara ñu nga cay baxal waaw di jëf jëfi ca suufam sawara soo xamante ni moom lañ koy jëf-jëfi la fa ida irtafa'atin irtafa'u bu safara si day jékk rek safara si ni comme fuur boo xam ne da ngaa jékk rek yokku yow boo benn fuur wala benn gaz xam nga boo koy door a taal kii tuuti mooy ndànk la nga jékki rek yokk ko mu ne waaw noonu mu ne safara si day def noonu moom la naan fa idar tafaat tin bu safara si jékki rek ne fuf yéeg jóge ci seen suuf rek nekk ci suuf rek yéeg irtafa'u gaa yi yuuxandoo rek tëb tëb dañuy tëb hatta kaadu an yaxruju tuutee des ñu laal ñu génn tellement lakk gi nam neppee tëb ga yaat kawe na wa idaa xamadat bu mbir mi day day tàkk ka fay bu jekkee fay raja'u ñu delluwaat fiiha ca biir ca suuf ca dàtt ba waaw ca suuf waaw allahu akbar wal iyaazu billah a'aadana allahu min al min al zina ko waa ak yooyu mu ne wa fiiha rijalun wa nisaa'un uraa mu ne nag nekk na ci seen biir hmm? ay góor ak ay jigéen fiiha rijalun nekk na fa ay góor wa nisaa'un ak ay jigéen yoo xamante ne ni ñoom ro dañoo rafle amuñuy làmbaay mooy solowuñ dara nii nii mooy soluñ tus tus amul dara dara dara dara daare diiri diiri diiri diiri waaw lu leen topp wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah léegi <laughs> cettt waaw mu ne wa fiiha léegi nañ loolu taxawoon nañ ci kon gravité wu moom la waxoon ci ko version bële euh, bi nga xam ne nee na euh, ci la gisoon euh, wa amma rijal wan nisa ñooñu al ura ña nga am ne solu ñoon dara alladina hum misle bi hum fii bina fii misle bina it tannour fa innahum zuna wa zawani waaw ñooy jaalookat yu góor yéegi jigéen ñi waaw muy gravité njaaloo mooy te gisoon nañ lëkkaale cër bi nga xam ne seen suuf la doon lakk mooy cër bañ doon gina mooy yàlla parce que nga ne mais ah njaalookat yaram bi yëpp ay nekk ci bànneexa ah ñu ne wee pour mu daj bànneex boobu wala culminant bànneex ba fam fam njom waxtalu bànneex ba lan la yëngal mooy cërm waaw muy sexam muy pëyam ngóor gi wala jigéen gi ñoom ñaar ñëpp loolu waaw loolu nag bien sûr ki ñu forcé euh, siif ko kooku taxul ñuy wax kooku fan la nekk zani mooy koo xam ne loolu moom moom moom moom moom moom moom meloom la da koy def kam koy defal ñoom itam ñu ànd ci voilà noonu lañ mel moo xam métier la ko def wala def ko métier waaw suñu réew yu bon yi nga xam ne dañuy ñëw ne aywa léegi c'est dagan ña nga am carte rek waaw di contribuer c'est un c'est une contribuable cette femme là waaw mais elle la plus vieux le plus vieux euh, travail du monde xaw ma lañ koy waxe ma ne yéen yéen ban vieux plus vieux da dëgg de xaw ma am na lu ko tubaab yi wax <laughs> benn <laughs> expression <laughs> loolu laa xamul ma man loolu nan la euh, bon lan lañ jublu ci plus vieux travail du monde quoi bon waaw ah, moo tax man du ma ci comme que expression la boo xam ne euh, xaw ma exactement wala nasaraan bi Euh, bu ko waxee euh, lan la ci jublu moo tax euh, loolu <laughs> loolu moom <laughs> mooy prostitution <laughs> le plus vieux métier xaw ma travail du monde loolu man xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma lan lañ ci jublu quoi waaw waaw loolu même waaw. yooyu moom moom moom moom man ma xaw ma lan lañ ci jublu voilà loolu waaye loolu moom euh, da du travail sax ci diine moom loolu travail waaw ak ak yàqute la ak mbonte la boo xam ne mooy lii moo lay gete bu la yàlla fayee mbir ma jéggalu la tinuwu la ba deful kenn ràmmulaak yu mel noonu wala mu jéggal la ci loo xamante ne ci afuwul azim bi wa bi euh, al karim yow bés bu loolu yow lii moo lay gete bu waaw lii lay dama ah. wal iyaadu billah kon njaaloo ngi gis mooy ne tannuur gi man am na kenn ci xaw ma kii bii moo koy wax laa gis al imaam al xaafiz na xajar di ko cité di wax naan euh, dane boo gisee lëkkaale bi nga xamante ne moo am loolu mooy le fait que comme que njaalookat yi dañuy làqatu waaw moo tax ñu def leen ci loo xam ne ci suuf lañ ne dañuy làqatu ma ne loolu waaw en général dañuy làqatu <laughs> mais léegi li <laughs> en général dañuy làqatu voilà dañ koy bàkkoo waaw taxaw naan man maay gén nag gis nga femme tel tax lu ñuy jëkkërug jabar dara mu koy bàkkoo di bàkke di bàkkoo ay konketam waaw diw xam naa la mu wonnoo diw la am diw waaw moom mu ngeen kii impressionnante jaar naa ci kaw walla iyaazu billaah di ko bàkkoo xam nga ko ko ko ko nëbbu na kooku xam nga ko nëbbuwul waaye ñooñ ñoo ñu gën a yées ndax kullukum mu'afa ñu ngi ko doon fàttal yeneen saa sam doon waaw ñi nga xam ne ñépp lañuy ñuy jéggal ba mu des ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy def ay bàkkaar pare di ko fësal di ko biral wal iyaazu billaah a'aadana allahu min al-ghurur quoi